أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على خير خلق الله أجمعين سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول الإمام الحافظ العلم أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi taasi'i wa salaasiin wa an Aa'ishata radiyallaahu anhaa annahaa qaalat qultu yaa rasuulallaahi sallallaahu alayhi wa sallam inna lii jaarayn fa ilaa ayyihimaa uhdii qaala ilaa aqrabihimaa min kibaabaa rawahu al-Bukhari rahimahullah kon al-imam an-Nawawi rahimahullah ci jotaay bi ñu génn gisoon nañ hadith numéro 309 muy hadith Sayyidina Abu Shurayh al-Khuzaa'i radiyallahu anhu bi mu ne woon yeneen tubaab yi saa saam nee na man kaana yu'minu billahi wal yawmil aaxir falyuhsin ilaa jaarihi ba nim jeex tey ñëw rek gis xadis numéro 310 waxoon na ñaari xadis ñu des 310 ak 311 buntu bi ñu tëj buntu bi di. Eh, buntu ci garabu nit ñu sell ñu garab ji ci toolu nit ñu sell ñu muy garab numéro trente-neuf eh, fanweer ak juróom eh, ak juróom ñeent buntu bi wax ci aqu wala chapitre bi wax ci aqu dëkkandoo ak di dénkaane ci moom kon mu ne waan Aisha bi mu ngi koy jël sayyidatuna Aisha sittuna Aisha radiyallahu anha sayyidatuna Aisha radiyallahu anha annaha qalat nee na qultu dama wax ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inna lii jaarayni man dama am ñaari dëkkandoo ñaari voisin waa fa ilaa ayyihima uhdi mais ci ñoom ñaar kan laa war a jox samay bu may joxe cadeau ci ñoom wala di joxe àddiya di am ku ma am ku ma ñu ku ma ci bëgg a teral ci kan laay kan laay njëkke qaala nee na yonent ma saa saa ne ma ilaa aqrabihima minki baaba ci ki la gën a jege ci ñoom ñaar buntu mooy ki la ci gën sësoog yow te buntam gën a jege yow waaw mooy ki gën a taqaloog al-Bukhari al-imam al laaj bi mooy est ko al-imam Ahmad sidi al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala andi ci ñaari bërëb hmm? kitaabul adabi baabu haqqil jiwaari fi qurbil abwaal abwaab foofu indi na ko ba moom al imaamu al-Bukhari indi na ko ci kitaabu shufaa baabun ayul jiwaari aqrab léegi nag nañu jël li nga xam ne mooy ci fii ñu wax njëkk a wax baabul arabi baabu haqqil jiwaari fii qurbil abwaabi mu ne haddasanaa Hajjaaj ibnu Minhaal muy Hajjaaj ibnu Minhaal waxoon nañ dañuy wax Hajjaaj ibnul Minhaal di wax Hajjaaj ibnu Minhaal al-Anmaati Abu Muhammad as-Sulami al-Attaar Ah, rahimahullah al-Basri rahmatullah alayhi qala haddathana mu nekk ñu nettali mooy Shu'ba di Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam amirul mu'minin al-Basri rahimahullahu ta'ala qala akhbarani nettali ma Abu Imran gis nañ ko taaye Abu Imran al-Jawni muy Abdul Malik Abdul Malik ibn Habib al-Azdi siiwe ci Abu Imran al-Jawni al-Basri rahimahullahu ta'ala qala sami'tu Talhata mu ne dégg naa Talha kii nag Talha ibn Abdillah ibn Usman la comme li al imaam al Mizzi wax loolu mooy li gën a dëgër comme ni ko al imaam al Hafiz ibn Hajar loolu taxuñoo jóg daal di leeralee ci al Fath ne loolu al imaam Mizzi wax loolu mooy li gën a dëgër mooy Talha ibn Abdillah ibn Usman ibn Ubaydillah ibn Ma'mar al Qurashi at-Taymi al Madani rahimahullahu ta'ala an Aisha moo ko jëlee ci sittatuna sittuna Aisha radiyallahu anha binti Abi Bakr as-Siddiq ibni abi abi Quhaafa ibn Aamir ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Taym ibn Murra al-Qurashiyya Taymiyya muy ummi Abdillah soxna zawji Rasulillah soxna Yonent bi alayhi salaam qaalat qultu ya Rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam inna lii jaarayn fa ilaa ayyihimaa awdii qaala ilaa aqrabihimaa minki baaban kon mu ngi noonu noonu la ko al-imaam an-Nawawi euh, non al-imaam al-Buxaari rahimahullah ta'ala waxe kon lii lëkkaale mag suñu bunt bi mooy kon xam nga yonent bay saa saam dala doon gisoon nañu pas jataay bii ñu génn bi ci jiitu xadiis boobu am solo boobu bu ñu ko gis te ko jox say doom ñu génn ak moom ba say doom doomam moom ñu ko gis li ci loolu mooy léeg xam nga comme liñ fi waxoon nañ ko mahma annaka la tastati'u an ta'umma jami'a an-nas bi fadlika wa juddika wa karmika <laughs> léegi ñu may def mooy yow mënoo dajale ñëpp sa voisin yi comme que mënoo leen a defal mais léegi kan mooy priorité ci ñoom laa war a njëkk ci ñoom te nañ la ci hadith bii la ñuy définir waaw <laughs> mooy léegi mais nan lay xame kan mooy voisin waxoon naa la est dama naan man bon man daal euh, risque laa dëkk kon nag ñi dëkk risque yëpp tëjee ci mooy risque mooy tëjee ñoom ñëpp samay samay voisin rek wala dañ naan non non ñi nga bokkal li ñu naan quartier koñ wala village wala ñi nga xam ne moo ngeen commune wala ñu ngeen xam est lan la ñu koy définir loolu waxoon nañ la nag ci xadis bii nii lañ koy gis insha allah mooy man euh, nit ki maadaama dañ koo digal man kaana yuminu billahi wal yawmil aaxir fal yuhsin ila jaari yeneen way saasaam nee na ci xadis sayna abu abu shurayh al-xuzaa'i yi liñ la gisee xuwaylid ibn amr ci jataay bi ñu génn yeneen way saasaam ne ku gëm yàlla ak bés mujj ba na rafetal jëme ci dëkkandoo léegi waaw naa rafetal ci ñoom mais nag man manumaa def rafet ci ñoom ñépp léegi kon il faut mu am priorité la yonent bari saa saa doon wax naan booy dépenser commencer sa bopp waaw mooy bi muy liggéey ne mooy waa ñi nga xam ne la sa baay sa yaay sa baay sa frère ak yooyu summa adnaaka fa adnaaka topp ku la gën a jege topp ku la kon mooy daa bay sens des priorités mooy joxe dépense mooy dépense wala li lekk lu baax ndax xamoo defal nit léegi laaj bi nag mooy seen loxo di dem ma ñëwee bëgg defal lu rafet li xam ne moom nga digle la sariya digle mais kan laa ko ki la gën a jege mooy ki la gën a sës ndax lu tax parce kooku daa am ay xikma nag yu tax. parce que kooku comme li waxoon nañ ko ci jëlaat bi génn bi ci jiitu mooy ne teraanga yi ngay dugal sa kër en général moo koy gis moom moo koy gis ndax yéen a jegeloo kër léeg-léeg booy indi sa sa sa sa xaal yi ngay jëndee fële di ñëw ak sa banaana yeeg sa pomme yeeg sa orange yeeg sa kaki yeeg yu am solo yooyu ñoo mel raisin <laughs> moom en général comme que këram ak sa buntu ñoo jàkkaarloo wala ñoo taxaloo. day fekk ñu doog ñoom mën nañ ko gis te bu boobaa loolu nag comme que gis nañ ko li gën mooy nga laajal leen ci dara waaw loolu benn affaire waaye am na beneen xikma bu ci nekk mooy ne problème amee it sa kër am problème moo am am lu fa tàkk wala jëye bu fa am wala musiba am fa ki ne njëkk a wuyu si mooy ci gën jege yow boo nee au secours wallooy wallooy wallooy ki njëkk ñëw mooy ci dina léegi ñëw kër waaw kon nag kooku bi gis nañu teraanga yi dugal sa kër te bu problème amee moom mooy njëkk de présent kooku kay kon booy rafetal bi di kii njëkk ci koo moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ci gën a jege ci ñoom ñaar ak yow bunt waaw moo tax wa aati dal qurba haqqa joxal waa way jege ñaale di la suñu borom njëkk a wax xaq seen àq waaw mooy jege ñaale ci wàllu deret waaye man nañ koo yóbbu ba ci dina jege ci ay kër comme li yonent bay nekk sa dëkkaloo fi <laughs> ki nga xam ne daa dana sëf na rëkk jaw te du la rëkk même bu dee da rëkk sax mooy buy def lu noonu yow bu ko bu bu ko def comme waaye ku ma ko dëbbin ma rëkkil na ko déedéet waaw yeneen suñu borom neewoon na wala tastawi alxasanatu wala sayyi'a yow sa dëkkandoo bi yu yées rek la lay def jël maritam def ko sa buntu kër yow toog ñu teg fee te bu feebaree nga boo bëggee gis wala gisatoo mbalit bi comme ni ñuy nekkal ñoom ci nga ñëw laaj ko dem seeti ko <laughs> waaw wala tastawi ndax du yem alxasanatu lu rafet njëkk wala sayyi'a yemul ak lu ñaaw waaw. lu ñaaw lay def bu ko fayee lu ñaaw fay ko lu rafet idfa billatii hiya ahsan janeel lu ñaaw liñ lay def tout le temps li gën rafet moom lay gis ci yow lu gën a rafet rek waaw fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyyun hamim bu ko defee ki nga xam ne sa diggante moom dana am noonu saa bu ñëwee yàqal la dara fekk nga teg sa mu kàjj ko fee nga ñëw eh mais ko gars yi ne sa voisin bi la doon i eh, attends ñu teg ci buntu bi tur tur tur soo ici donc attention je vais te défendre gars yi nee ma yow c'est la dernière fois bon approche wa yow non non yow loolu bu ma ci fekk bu mu waxee sa xol gars yi ne sa voisin bi la sabaatal nga su ma waaw nga am looy liggéey am ku fi ñëwoon doon la jox ab courrier saa yi ne ko saa yi nekkul mu dem te courrier la mu doon xaar waaye yëngu après nekk ñu ne ko posté bi na non man mas naa fi ñëw mais dama la yegg ci ku géej la fii mu ne la dëkku nga xam ne moom la nga muñ man ah, nga wax ne waaw sëñ bi lu tax nga may def bii yëpp lu wala mooy mais bu ko topp ci na mooy idfa del jañe bi la fii di ahsan tout lu ñaaw mi lay def jañe ko lu gën a rafet. bu boobaa boo defee noonu fa idha alladhi baynaka wa baynahu boo continuer noonu borom bi mën naa def soppi waaw te nga xam ne sa digganteeg moom dafa am ak noonoo mu mujj nekk ki nga xamante ne day nekk alhamdulillah sa parandoo boo xamante ne bu tar la ci li nga xamante ne nii mooy ak sopp la loolu am am solo kon boo tax loolu yëpp même bu dee dalay def lu dul noonu yow ay say waamee yu xéewal bu ko dakkal ci moom waaw ndax loolu dañ cee war a eh, dañ cee war roy borom bi tabaaraka wa taala borom bi eh, li nga xamante ne nii mooy jaam yi lan lañuy lan lañuy def lu ñaaw tout le ak di ko weddi mu leen di defal waamee xéewalam ñu koy weddi ñii naan ko amoo ñii di ko bokkaale ñii di ko saaga ñii di def lu nekk waaw di saaga temps bi te nee na ku ku saaga temps bi man nga saaga waaw waaw ku ŋaññi temps bi man nga ŋaññi ndax maa ko fi def moo ko fi def yooyu yëpp nit ñi ko def te borom bi teewul mu leen di gën a yokk di leen tëbb di leen jox ay ay ay xéewalam waaw xam nga borom bi waxul ne képp ku ma weddi dootoo na dootoo noyyi kon noo boo kon kon gaa yi dee nañu <laughs> ku def bàkkaar rek ma ma ma arrêté air bi dootoo noyyi kon ñëppay dee <laughs> waaw léegi yow nag noonu nga war a mel mooy bu ñu lay def lu ñaaw. bul topp waa ci lool wee defal lu rafet ci à son endroit kon nag mu ngi noonu léegi kon lii lépp daa tax ci gën a jege euh, kër ci yow bunt kooku nekk ci gën a yey ci say waamee xéewal ak tamit kado yooyu joxe kooku mooy ki nga xam ne moo ci gën a yey ci gën a sore waaw kon mooy al aqrab thumma al aqrab adnaaka thumma adnaaka fa adnaaka léegi ginnaaw lii nag ñu ñëw ci waa léegi euh, ñëwal ci aali kalaj gi maanaam loolu luy aali kalaj gi nga ne ah li nga waxoon ne <laughs> fii ngay leerale léegi nan la ñuy définir ak dëkkandoo kii yu xam nañ ñu gën a jege mais ba fan lañ naan ci sa voisin la waaw loolu boroom xam-xam yi dañ cee wuute dañ cee wuute léegi mooy Sayyidina Ali ibn Abi Talib Asadullah al-Khalili radiyallahu anhu la ñoo ci moom mu ne képp koo xam ne dina dégg bu ñu noddee jàkka yoo xam ne bu ñu fa noddee ñépp ñuy dégg nodd boobu ñooñu ay voisins la dégg nga ñoo ñépp ay dëkkandoo lañ yow bu dee kon sàngam nga dëkk bu waaye noddee Allahu akbar Allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu an laa ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salat rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma wa salati al-qa'ima ati sayyidina wa ati muhammadana al-wasilata wal-fadila wa darajata ar-rafi'ata allati wa'adta man nga yem foofu wala nga ne innaka la tukhlifu al-mi'ad sayyidina ali ibn abi talib képp koo xam ne nag noddul sa jàkka koñ rek kooku sa dëkkandoo la benn ngoom jàppal benn waxu ngoom am ne non dëgg la on on acquiesce waaye képp ku jullee yow suba ci jàkka kooku sa dëkkandoo la soreewuñu rek ñu jëlee ci sayyidatu Aisha radiyallahu anha mi solo xadiis bi waaye lu ñu jëlee ci Seydina al-Hasan al-Basri comme ni ko al-Imaam al-Buxaari rahimahullah daal di solo ci al-Adab al-Mufrad naka noonu al-Imaam at-Tabaraani Abul Qaasim rahimahullah moom itam solo na ko mais ci sanad boo xam ne dafa wéré di jaar ci Ka'b ibn Maalik mu yëkkati ko nee na ba Yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne alaa inna arba'iina daaran jaar mu ne yeneen tubaab saa saa nga ne ala waa wéy ala yëgu ngeen ma yëgal leen ala nee na ala ho déglu leen inna arba'ina daaran jaar quarante kër mooy yow fi nga dëkk konteel quarante kër sa ndeyjoor hein comme li al imam loolu quarante kër rek la wax waaye da gis ne moom waxu imam lii nii mooy luñ jële ci sayyidatu Aisha te mooy hadis bi sayyidina Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu doon wax euh, mooy quarante kër haddul jiwaari arba'una daaran min kulli jaari waaw mooy ne li ñuy takke xam teg ne lii kii euh, dëkkandoo mooy euh, quarante kër ñeent fukki kër ci côté bu nekk te loolu moom lañ jële Euh, imaam ibn Wahb jël na ko di euh, euh, Yunus ibn Yazid ibn an-Najjar al-Ayli ibn Abi an-Najjar al-Ayli mu jële ko ci ki nga xamante ne mooy Seydina Ibn Shihab rahimahullah mu ne arba'una daaran an yaminihi wa an yasaarihi wa min xalfihi wa min bayni yadayhi waaw kon mooy fépp foo xamante ne nii ci kanamam ci ndejooram quarante kër ndejooram quarante kër càmmoñam quarante kër kanamam quarante kër gannaawam loolu lépp sa yëngal ko noonu waaw te loolu ñu doon ak wax bële arba haddul jiwaari arba'una daaran min kulli jaanib waaye bu dee nekk eh, eh, eh, beneen bu possible que ne <laughs> comme que quatre côtés la mooy nit ki day am ndejoor càmmoñ ci kanamam ak ci ginnaawam ci kawam moom amul kuy dëkk foofu. ci kaw air mo bon léegi ah non imaamul xaafis ne dafa mel loolu nag euh, mën na yenu tamit que ne biis côté bii biis ci ndejoor yi fukk ci ndejoor fukk ci càmmoñ fukk ci kanam fukk ci ginnaaw muy nag du quarante muy ñeent fukk ne loolu mën na nekk mais insha allah amaana wax ji ñu gën a doon mooy quarante kër comme ni wax liñ jële ci Sayyidatu Aïsha radiyallahu mu ne haddul jiwaari ah, arba'una daaran min kulli jaanib waaw mooy quarante kër fu boo compter quarante kër sa ndeyoor quarante kër sa càmmoñ quarante kër sa kanam quarante kër sa gannaaw ñun ñëpp say mbokk lañ say say dëkkandoo lañ say voisin lañ ki gina nag yeewloo yeeyoo li nga xam ne mooy say ngëneel nga koy nga koy nga koy tuuf di ko defal al soffa di ko tuuf ay ay gën ay waanuy gëneel di ko defal ay cadeau yooyu mooy ki nga xam ne moo la gën a jege bu dee da ngaa ñëw euh, ba war a def loolole kooku mooy ci gine yey léegi kon baax na léegi nag ñu jeexal euh, ci lu gàtt hadis bi nga xamante ne ni insha allahu taala moom moom moo ci moom moo ci tegu hadis bi nga xamante ne ni moom moo ci tegu voilà hadis bi nga xam ne moo ci tegu waaw léegi nga ne benn immeuble day am ay étage ci kaw waaw mais ñooñu ci lañu ñooñu ci ci ci dëkkandoo yi lañ bokk mooy immeuble xam nga immeuble mooy li ci kaw air bi la eh, ngelaw li non non mooy xam nga kooku mooy bu ma taxawee kër waxuñ quarante kër ngay ko ci kaw parce ci kaw ñooñu say dëkkandoo lañ de façon. dañ leen di considérer comme yow fi nga nekk benn ngeen mooy comme immeuble yi ñu dëkk ci ay immeuble sa voisin de palier ki nga xam ne moom boo ubbee sa kër moo yéen a bokk couloir bi ngeen di jaar bu mu ubbi buntu këram nga ubbi buntu këram mooy surtout ñuy locataires yeeg yooyu ñooñu say say voisin lañ bu boobaa yow ci gën ki nga xam ne moom booy booy yakkalaate wala def dara. wala tongum soos war koo yokk ñeex ni ñu ci ci gine yeey mooy ci la gine jege buntu kër bu boobaa waxuñ la nga génn immeuble bi naan beneen beneen immeuble bi ci wet bi koo koomu gine jege non ci la gine jege mooy sa voisin de palier ki nga xam ne boo ubbee sa buntu kër moom mu buntu kër yéen a bokk couloir waaw kon loolu kooku ay voisin ngeen <laughs> voilà ci kaw bokkul buñ naan ci kaw ñenn euh, dix ci ndejoor bi ci droite bi dix ci gauche bi dix ci kanam dix ci ginnaaw ci kaw loolu mooy ñi nekk ci kaw waaye ñooñu dañuy considérer comme ñenn ñi <laughs> parce que loolu par exemple en général nit ñi loolu ñoon dëkk noonu mais wax ji day yeru ko ne ñooñu tamit ci say voisin lañu par exemple dëkk ci immeuble nga ñu dëkk ba ci kaw nga xam ne cinquième ñoom ñëpp say voisin parce que boo tàllalee quarante kër sa ndejoor ñu dëkk ci immeuble bi ñoo gi même bu dee cent étages la ñooñu say voisins lañ waaye euh, ñi nga xam ne ñoo la gën a nekk yeey mooy ñu la gën a jege c'est premier comme nga dëkk premier étage ki nga bokkal yi comme moo la gën a yeey après ki nekk ci suuf tamit nga xam ne da koy bàyyi xel mooy yeneen tubaab saa saa ne bu ko lor mooy bu leen kënjëng kënjëng yi di daw ak di football ak def noonu ñoom ñu ci loro di dégg yoo xamante ne nii fekk ñu ngi tëdd wala di noppal wala yooyu ah, Euh, ngeen di daw rek di daw di di lor sa jëkkandoo mu ne déedéet loolu bu ko def waaye it bul jël comme li waxoon di bënn sa mur yi yooyu heure yoo xam ne heure ne la wax loolu lu ama am solo la lu jarab bàyyi xel la te gisoon nañ waxtu yooyu nga xam ne moom la alxuraan doon wax yooyu it waxtu yooyu dafa jara bàyyi xel waaw que bul ne man daal sama yoon newu ci après jamono ji nit ñi sieste jamono après gée ak jamono fajar ah ginnaaw julli fajar nga nekk fa di kii naan wala qabla salaatil fajr laata yu julli fajar nit ñi nekk di dallu ba ñëw jamonoy dallu nga naan lu ma neex laay def loolu amoo ci droit voilà kooku da ko see war a bàyyi xel am na leneen lu ma ci bëggoon ak affaire boobu euh, mu ngi xaw ñëw sama xel mais di dem xamatuma lan la waaw bi ñu bi ma bi ñu paree cours bële la sama xel dem waaw ci wàllu wii ñii euh, Cheikh Ibrahima ngay laaj. loolu noonu euh, wallahu taala alam kon léegi nag ñu jàll kon ci xadiis bi nga xamante ne ni mooy dernier xadiis bi insha allahu taala al imam al xaafiz an-Nawawi taala ah rahimahullahu taala al imam an-Nawawi kon mu mu ne wa an abdillahi bni umar radiyallahu anhuma annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam xayrul asxaabi inda allahi ta'aala xayruhum li saahibihi wa xayrul jiiraani inda allahi ta'aala xayruhum li jaarihi rawaahu tirmidiyu rahimahu llahu wa qaala hadiisun hasan kon hadith bii la ci al imaam al haafiz nawawi eh, moom la tëje li nga xamante ne mooy eh, eh, buntu bi moom la ko tëje al imaam an-Nawawi rahimahullah taala mu ne yonent bi alayhi salaam wa an mooy hadith numéro trois cent onze mu ne ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dane an abdullahi wa an abdullah ibn umar daa jële ci abdullah ibn umar kii dafa juumde abdullah ibn la abdullah ibn amr waaw noo dafa juum abdullah ibn amr la abdullah ibn umar moom moo tax maa ngi parce que nusxa bi ma yor dana Abdallah ibn Umar mais ba Abdallah ibn Umar si si si laysa bi ibn Umar hada lii du hadith sayyidina ah. Abdallah ibn Amr ibn al-As après dinaa la wax lu ci sa waay na du ci sa waay de façon ay hadith la yoo xamante ne ni eh, demal rek seet ko fi mu nekk eh, imaamu Tirmidhi rahimahullahu ta'ala moom la ne moo ko eh, bi nga xam ne moom laa yor Euh, loolu la wax Abdallah ibn Umar radiyallahu taala anhu waaye hadis bii daal Abdallah ibn Amr la même bi ma yor électroniquement Abdallah ibn Umar tamit la wax bu këyit bi Abdallah ibn Umar radiyallahu anhu maa nee na moom la waaye euh, lii Abdallah ibn Amr la de léegi nag dinaa la wax lu tax kon nag nañ jàll mu ne waan Abdallah ibn Umar nañ jël li mu wax rek li mu indi fi mu ne mu ngi jële ci Abdallah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma anqal mu ne neena Seydina Abdallah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma la wax ah neena mu ne dane ah qaala rasulullah annahu qaala qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam neena hmm? xayrul ashaabi inda allahi taala xayruhum li saahibi ki nga xam ne moo gën ci li nga xamante ni nii mooy ci àndandoo yi xayrukum mooy xayruhum li saahibi mooy ko gën ca ñami ca àndandoomam ca compagnon wam ak muy àndal wa xayrul jiiraani ki gën ci ki nga xamante ne mooy dëkkandoo yi mooy inda allahi taala fa yàlla ma nga xam ne moo kawe te yéegut ah kooku mooy xayruhum li jaari ka nga xam ne moo gën ci dëkkandoowam waaw mu ne rawahu tirmidi al imaamu tirmidi daal dina koy solo wa qaala bi mu ko solowee mu ne xadiisun lii da xadiis la boo xam ne xasan bu baax la léegi est ce moom kese moo ko solo xam nga premièrement dama lal xadis bii imaamu Tirmidi moo ko solo non eh, kii la imaam eh, Abdallah ibn Amr la du Abdallah ibn Umar radiyallahu anhuma lu koy wane xoolal imaamu Tirmidi xadis numéro kii la eh, neuf cent quarante-quatre ci la ko al imaam at daal di indi ci la xadis bi loolu la xadis mille neuf cent quarante ci la soloowe xadiis bi waaw même bu dee ne boo demee ci man euh, version bi ma yor bu këyit bi dañ ne xadiis mille neuf cent quarante cinq ci sunan Tirmidhi sauf que xadiis numéro mille neuf cent quarante cinq sunan Tirmidhi datul xadiis bi xadiis Seydina Abu Dar la waaw Seydina Abu Dar moo soloo xadiis ba nga xam ne mooy numéro mille neuf cent quarante cinq mille neuf cent quarante six de xadiis Seydina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu te hadith 1944 la mooy Abdallah ibn Amr nii la ko al imaam at-Tirmidhi at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala Abu Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrat at-Tirmidhi nii la ko soloole al imaam Abu Isa mu ne ci abwaabul birri was-sila an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun maa jaa'a fi haqqil jiwaar buntu bi wax ci mooy buntu yi baax jëmee def baax ak di jokk te ñu jële ko ci yonent bi alayhi salaatu salaam buntu bi nga xam ne mooy wax ci àqu dëkkandoo ak dëkkandoo ak dëkkoo waale mu ne haddathana Ahmad ibn Muhammad mu ne ki ñu nettale mooy Ahmad ibn Muhammad ibn Musa Abul Abbas al-Marwazi al-Barrad as-Simsar rahimahullahu ta'ala Abul Abbas rahimahullahu ta'ala annahu qala haddathana Abdullah ibn al-Mubarak mu nekk ñu ne tam Abdullah ibn al-Mubarak ibn Waddah al-Hanzali Abu Abdurrahman at-Taymi rahimahullahu ta'ala kon at-Tamimi man at-Taymi at-Tamimi al-Marwazi al-Khurasani an Haywa ibn Shurayh moo ko jëlee ci Haywa ibn Shurayh ibn Safwan ibn Malik tujibi al-Kindiyu zahidu al-Misriyu rahimahullahu ta'ala an Shuray an Shurahbil ibn Sharik moo ko jëlee ci Shurahbil ibn Sharik al-Mu'afiri al-Ajurriyu Abu Muhammad al-Misriyu rahimahullahu ta'ala an Abi Abdirrahman al-Hubulliyu al-Hubulliyu moo ko jëlee ci Abi Abdirrahman alxubuli almaafiri abu almisriyu rahimahullahu taala an abdillah ibn amr moo ko jëlee ci abdallah ibn amr ibn al-aas ibn waa'il ibn hashim ibn sihi ibn sa'id ibn sa'd ibn sahm ibn husays ibn ka'b ibn lu'ay ibn ghalib abu muhammad muy sayyidina abdallah ibn amr ibn al-aas radiyallahu anhumaa annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xayrul ashaabi inda allahi xayruhum li saahibihi wa xayrul jiiraani inda allahi xayruhum li jaarihi haaza hadiisun gariib xasanun xasanun garib wa abu abdirrahman al-Hubuli ismu abdullah ibn yazid gis nga nii la ko imam Tirmidhi indi abdullah ibn abdullah du abdu abdullah ibn Umar non <laughs> abdullah ibn Umar soit que version yi ñoo juum hein que këyit bi may wax ak électronique bi wala muy njuumte gi jóge ci imaamu Nawawi rahimahullah li tax ñoom ñu parce que deux yi juumadoo loolu jaaxal na ma dinaa ko vérifier ci yeneeni version ba xam yeneeni lu sax xool est-ce que yeneeni version est-ce que fii nii Abdallah ibn Umar lañ def bu dee ne yépp en lu ci bari bu dee ne loolu la dañoo dëppoo ne Abdallah ibn Umar kon njuumte gi damay ragal mu jóge ci imaamu Nawawi wala ña ko jële ci moom léegi nag ñi koy hérité continuer ci noonu même bu dee ne xam nañ ne amaana du moom waaye gisuma ñu souligner ci suuf ne ah comme ni yàggal di def ne ah sauf que nag hadis bii nii nag sauf bii nii do ah Sunan Tirmidhi de que ñu fa gis parce que euh, ñiy def taxrij dañuy def loolu ah que ñu fa gis de moom du Abdallah ibn euh, Omar de waaye Abdallah ibn Amr loolu gisuma ñu def ko moo tax kon loolu lépp c'est possible c'est possible. waaw kon euh, mu ngi noonu kon euh, hadis baa ngi ta imaamu Ahmad rahimahullah noonu la ko solo na nga ko imaamu Daarimi solo na ko imaamu Ahmad mu ne euh, haddathana Abdullah ibn Yazid qala haddathana Haywa wa ibn Lahi'a ñoom ñëpp qaala axbaranaa Shurahbiil ibn Sharik annahu sami'a Abaa Abdirrahmaan al-Hubuli yuhaddithu an Abdillah ibn Amr ibn al-As an rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala xayrul asxaabi inda Allahi xayruhum li saahibihi wa xayrul jiiraani inda Allahi xayruhum li jaarihi kon gis nga noonu hmm? kon lii nii eh, day wane ne kon xadiis bi insha allahu taala ki nga xam ne moom moo ko soloo eh, mooy eh, Seydina Abdallah ibn Amr ibn al léegi nag mu des ñu ñëw ci waa léegi ok waa xadiis bi moom la imaam tëje lan la ci jublu ba indi ko fii ak lëkkaale yi mag bunt bi dañ naan la dalaa bëgg a wax ne la gis nga li ma la fi wax yëpp nag ci wàllu di e, e, dikkaale fa ni mu màjj fa yàlla ba moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi mu ne ki nga xamante ne nii moo gën ah fa yàlla ci ay àndandoo mooy ki gën ci ñuy àndal moo tax nit ñi moom de toute façon euh, moo tax lu ñu mën a xam la waaw parce yonent bi alayhi salaatu moo ñu jox clé yi boroomam moo ñu jox clé yi moo ñu ko xamal nii la ñuy ci gën ak ku gënul moo tax loolu wax ju yàqu la ay non manu ñoo xam ku gën loolu laa koy wax non waa yoo xam ne day ñëw ni yàlla tere mu koy def yoonam newu ci sans benn benn benn benn état d'âme kooku dinañ koy male ki nga xam ne moom mooy waqaf la taxawu la ci euh, euh, euh, tere kaa ya yàlla tere na mu taxawe di ko wattu di ko moytu ba du ko def li yàlla digle mu ñu ne ñu bëgg koo yemale ki nga xam ne yoon bul faale la déedéet voilà ñun ci biti li ñun yii mooy li feeñ léegi nag allahu yatawalla sarair kon nag yonent bari saa saa am ne ki gën ci àndandoo yi mooy ko gën ci ñam yi àndal yow bu dee say àndandoo kenn bëggu la waaw foo nekk da ngay stressé ñëpp gaa yi boo ñëwee sax ñëpp duñ bëgg kenn dootul sawar quoi non saa yi naa ngi dem dem non kon saa yi xam naa ba beneen yoon ah, parce que yow yaa ñëw. waaw bu ñuy def dara sax yow bu la ci boole duñ la ko yëgal parce que dañ naan ji kooku bu ñëwee soit daa mën a nettali fenkat la waxkat lu amul la wala bu ñëwee ñépp lay jàpp ne lépp lépp di ñor ci boppam moom daal moo baax ñeneen ku nekk mu xas la ak yu mel noonu dafa sof quoi ak yu mel noonu xalaay gënoo ci say am waaye mooy ki nga xamante ne ni moom yiw kese la mafaatihu xayr la ci caabi yi ubbi yiw la nga xam ne àndandoom yi lañ koo sopp bu ñu ko gisul sax dañuy dem fekki ko wala ñu koy woo ngir muy fekke di taaral seen jotaay di leen jariñ ci xam-xam bi kalam mu leer ak li nga xam ne mooy période bu baax bi nga xamante ne ak sunna si muy doxale yiy feeñ ci moom waaw léppam njàngale la même bu noppee waaw ñépp ko bëgg ku ko gis képp kenn bu sañoon këram tout dafay nekk waaw ba moo tax ci mbaaxam bu mënoon a dupliquer day dupliquer wu ku nekk rek mu may la kenn kenn ci moom ci boppam bàyyi la ngeen ngeen di bànneexu ci ak nekk fa tey jariñoo ci moom kooku kay xam ngeen ne moo gën kooku nag suñu boroom ne kooku yonent may saa saam ne kooku nag gën fa yàlla nii lañ koy xam ne mooy gën ci ay ànd ndoom waaye bu dee yow bu dee toj dëkk bi yaa koy yaa koy yaa ko fiy def ñene yàlla yëpp yaa koy pousser sax nit ñi naan def leen sa ànd ndooy lu yées lu ne yaa leen koy yëgal ba pare di leen ñemeloo yow moom gënoo fa <laughs> gënoo fa yàlla mu neew naka noonu wax xayrul jiiraan loolu mooy lëkkaale mag suñu dëkk bunt bi ki gën ci dëkkaa ci dëkkaale mooy ñi nga xamante ne moo gën ci dëkkandoom waaw dëkkandoo yëpp ci gën mooy ki gën ci dëkkandoom nga xam ne dëkkandoom yi dañ koo sopp parce que léppam yiw la waaw léppam yiw la du leen lor jamais ñu gis lor duñu ko sànni dara duñu ko añ fii duñu ko tànqal duñu yuuxu fii di wax di ko perturber di def lool loolu du ko def gars yi dañuy am na fii fii am nañu fi dëkk sax li suñu mbokk mu ngi ndekete yow mu ngi ay njabootam a fi waaye dañoo respecter les moo tax waaw ba pare bu génnee respecter ñi ah, bu amee lu mu leen dimbali dimbali leen waaw bu leen buñ ko loree moom mu daal di muñ bu leen loree mu leen jéggalu xam ne moom moo tooñ lii de jaaduwul maa ngi jéggalu wax dëgg yàlla lii yu mel noonu gaa yi sopp ko kooku ci gën ci dëkkandoo yi kooku ki gën xayrul jiiraani inda allahi taala xayrul li jaari dëkkandoo gën ci ay dëkkandoo moo gën fa yàlla waaw mu ngi noonu kon mooy lii ma leen fi wax yépp nag fexeleen bokk ci ñi gën bokk ci ñi gën li fi jaar yépp di wax ci àqu dëkkandoo di ci euh, dénkaan dénkaane bu bii moom boo jàppul li jàll yépp jàppal bi fexeel bokk ci ñi nga xam ne ñooy voisin yi gën ndax boo gënee ci say faj ci say voisin loolu wanewul dara ne yaa gën fa yàlla te ko gën fa yàlla allah <laughs> <laughs> kon nag ñu yem nii eh, fii la eh, al imam tëjee buntu bi eh, bii di ñëw insha allah ñu ubbi bunt bu bees muy buntu numéro quarante hmm? insha allahu taala boobu nag bu gudd la gàllum buntu la boo xam ne moom moom kese dinañu doy di ñu jëlal ay ay ay kii insha allahu taala ndax dafa rëy ay moom tamit wax imam yaatal fi yaatal fi bu baax insha allah taala ban buntu la yaa fay loolu yëpp dinañ ko gis.